ay kilifa yoo xam ne ci Quraysh lañ bokkoon ñu daldi dugg ci lislaam ginnaaw bi mu dajeek Seydina al Abbaas ginnaaw bi mu dajeek Seydina al Abbaas ibn mu génnoon ànd ak njabootam doon mm, gàddaay si imaam Ibn Hisham nee na imaam az-Zuhri al-Juhfa lañ daje bi nga xam ne ci la àgg ci beneen bërëb buñ naan nii xilloo xoob fala dajeek nga xam ne mooy doomu bàyyte xam di abu sufiana ibn al xaaris ak beneen doomu bàjjanam doomu bàjjanam boo xam ne mooy abdallah ibn abi umaya ñooñu nag ñoom lañ doon gis ci jataay bi weesu ñu ngi woon ci marsiya gi nga xam ne moom la seydina abu sufiyaana bin alxaaris ibn abdilmuttalibi radiallahu taala anhu wa ardaa daldi woon def ci yonent mi aleyhi salaatu wassalaam bi mu génnee àddina te incha allah comme ni ñu ko digge woon ñu dañoo war a gis ki ci tegu muy seydina abdallah ibn abi umaya abdallah ibn abi umaya turam moo doon abdullah ibnu abi umaya ibnu almughira ibn abdillah ibn umar wala ibn amr ibn maxzuum ibn maxzuum al maxzuumi mu doon abdullah di doomi ku ñuy wax ibn doomi abi umaya abi umaya bi masoon nañ ko gis bi xam ne ci lañ doon tudd saydatu umm salama ndax abdallah bii nii ak yaay umm salama ñoo bokkoon baay frère la woon ci yaay umm salama di soxna ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam muy abdal yaay umm salama bint abi umaya hind bint abi umaya kii di frère am di abdallah ibn abi umaya ibn abi umaya ibnul mughira al mughira mooy baayu abi umaya ibn abdillah di doomi moom muy doomi ku ñuy abdullah muy al boobu ibnu Umar ku ñuy wax Umar wala ku ñuy wax dañ naan Amr am nañu ne Umar ibn Maxzuum di doomi Maxzuum di chefu clan boobu di clan waa Banu Maxzuum voilà moo tax moo Abdallah ibn Abi Umayya al ci waa Bani Maxzuum la bokkoon kon wax nañ la ne sœur frère la frère Seydina Sayyidatuna Ummu Salama suñu yaay Ummu Salama la kon di goro ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waaye e, bokkoon na ci ñi nga xam ne ñoo ginoon a tar noonoo ci aleyhi salaatu wassalaam e, ibn abi umayya waxoon naa la jataay bi weesu mooy moom lañ doon a zaadul rakb seen baay ñoom ya baayu yaay ummu salama ak abdallah bi yóbbalu provision lañ ko tudd yóbbalu kii eh, caravane yi ndax ku mu masa àndal ci tukki lépp moo koy gàddu moo koy yor waaw provision bi nga xam ne waa convoi bi moom lañu war a am lépp ci ci moo koy chargé wu ci poosam lay jóge du nangu kenn dépenser dara tamu ne fi lépp moo koy jox tabe woon tabe woon lool moom def ci siiwoon ak ki nga xam ne mooy xaatim at-Ta'i ñem bu dee xaatim at-Ta'i moom moo gënoon a siiw moo tax ñu naan waa ji dafa siiw ci arab bi joxe misaal bu gisee ku ku ku ku tabe ñu naan dafa tabe comme xaatim nekkoon bàyyi Seydina Adi ibn xaatim saxaaba boobale radiyallahu taala anhu wa seen ñoom yi nag seen bàyyit dafa tabe woon lool muy abi umayya bi nga xam ne zaadul rakb la provision de la caravane des caravanes lañ ko doon woowee tellement ku mu àndal moom mooy moom mooy paye moom mooy paye li ko li li li li li sën yiy wax ah, moom nag yàggoon nañu gisi mbiram mais ca ca ca ca début ca début sira ba lislaam di dooro feeñ Makka bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di dooro woote moom Abdallah ibn Abi Umayya bi bokkoon na ci ñi gina noonoo tar noonoo ci lislaam ci julli ñi ah, moo tax comme ni nga xam ne noonu la ko imaam ibn Isxaaq raxmatullah aleyhi nettali woon ah, ci sanad boo xamante ne dafa am la ndax imaam ibn isxaaq raxmatullaahi alayhi bi mu koy nettali moom sëriñ boo sëriñam bi mu ko jële tuddul kan la mooy sheykhun wala xaddatani baadu yooyu noonu taxul ñu xam kan la waaye ah, gisoon nañ ne ci albidaaya wan nihaaya foofu noonu tuddoon nañu sëriñu imaam ibn Isxaaq boobale moom daldi woon na koy cité xam naa imaam alxaafiz ibn Kathir daf ko gis ci beneen kii bu imaam ibn Isxaaq siira imaam ibn Isxaaq boo xam ne foofu ci siiratu ibn Hishaam nga xam ne dane benn sëriñ foofu nag tuddoon na kan la mu ne mooy Muhammad ibn Abi Muhammad waaye imaam az-Zahabi rahmatullah alayhi dane woon ah waaye malgré loolu kooku kenn xamu ko rawaa anhu ibn Isxaaq imaam ibn Isxaaq damoo ci moom waaye moom dafa nekk koo xam ne nekkuñu ku ñu xam moom sëriñ boobale foofu imaam ibn Isxaaq doon ñu nettali bi lislaam di door a siiw di door a gina siiw biir Makka mu ne woon summa inna islaama lii nag gisoon nañ ko ah gisoon nañu ko waaye comme que dañoo nekk ci tarjama euh, seydna Abdallah ibn Abi Umayya moo tax ñu koy waxaat nii euh, te dina fàttali ñu bari insha allah mu ne ginnaaw gi summa inna al islaama ja'ala yafshu bi makkata fi qabaa'ili qurayshin fi rijaali wannisaa wa qurayshun taxbisu man qadarat ala xabsihi wa taftatin man istata'at fitnatahu min almuslimiin mu ne contexte bi la lay poser ginnaaw gi lislaam di siiw mooy bi muy bi yonent bi aleyhi salaatu salaam door a woote lislaam commencé di siiw di siiw biir Makka clan Quraysh yi bu ci nekk bu ci nekk rek dugg na fa góor ñee jigéen ñee ci yam Quraysh nag pour endiguer loolu mu jàpp ni menace la ngir mu endiguer daldi lool mu jàpp ne menace la niñ def mu commencé di jàpp képp koo xam ne mën na laa jàpp tëj la di mbugal di duma képp koo xam ne mën na laa mbugal ci ñi nga xam ne ñuy jullit ñi mu ne summa inna ashrafa qurayshin min makkata min kulli qabilatin kama haddathani ba'du ahli al-'ilmi an Sa'id ibn Jubayr wa an Ikrima mawla ibn Abbas an Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma mu ne ginnaaw gi kilifaay Quraysh yi dignitaire Quraysh yu mag yi kilifaay Quraysh yi di seen dignitaire yi ci bépp bi kem li nga xam ne la ma nettalee kenn ci boroom xam-xam yi kii mooy jaxaala giñ la doon wax sànq te ci boo demee ci albidaaya wa nihaaya tudd na fa turam muy muhammad ibn abi muhammad waaye dégg nañ li imaam az-zahabi wax léegi rahmatullah alayhi nee na kooku kenn xamu ko imaam ibn ishaq moo jële ci moom waaw mooy boroom xam-xam yi toppatoo lii ci domaine bi amul kenn koo xamante ni nii wax na ci moom dara walla xam na ko waaw loolu amul kenn koo xamante ne nii xam na ko loolu moo tax ku mel noonu nag dañuy jàpp ne kii majhul la xamuñu ko léegi moom mu jële ci Seydina Sa'id ibn Jubayr bu doon ko ñu xam la xadiis bi day dëgër waaw wala ak ak ak wa an Ikrima ak ci Seydina Ikrima mawla ibn Abbas mu jële ci Seydina Abdullah ibn Abbas léegi mu ne woon mooy kilifaay Quraysh yi bañ dajee ñoom ñii ñu dajaloo kilifaay Quraysh yi ñan Utba ibn oh gis nga gis nga ñu lay fàttali lii dañuy revenir en arrière parce que Abdallah ibn Abi Umayya nii dafa bokkoon ci ñoom mu ne ñoom ñii ñoo dajale woon bi lislaam commencé nag bi di tasaaroo nag ci tribu yi nag gaa yi nag Quraysh si tiit ngir jël ay mesures ñu dajaloo benn bés muy kan ñoom ñooy ñan Utbat ibn Rabi'a wa Shaybat ibn Rabi'a ak Shayba di rakk frère bi ibn Rabi'a ñi ñépp dee nañ Badar ñii ñépp qutilu Badr bi Badr wa Abu Sufyan ibn Harb ak Abu Sufyan ibn Harb di Sakhr ibn Harb sayyidu Quraysh wa Nadr ibn al-Harith ibn Kalda yaa ngi fàttaliku kii moom moo doon le vrai le moo doon waa ji moo demoon fële ca bilaadu Faris jàngi woon fa ay mbiram ñëw naan man Seydina Muhammad dàqalewu ma sallallahu alayhi wa sallam rafet li muy wax bu bu bu yonent bi aleyhi salaatu salaam waxee alxuraan ba pare mu ñëw di leen saddal ay waxi caaxaanam yooyu moom an-Nadr ibn al-Haaris bokkoon ci axu bani abdiddar mbokk waa bani abdiddar te bokkoon ci ñoom waa abul baxtari ibn Hisham ak abul baxtari kii mooy kan mooy kam ne woon comme que ñoom moom nii daf bokkoon ci ñi taxoon embargo bi deñ bañ leen embargo wee Quraysh ca Shi'b Abi Taalib yonent bi alayhi salaatu wassalaam dane woon keroog Badr ku ngeen jekku tey ci waa Quraysh rey leen ba mu des kan Abul Bakhtari ibn Hisham waaye finalement mujjoon nañ ko faat foofu fële ndax saxaaba ba nee na yonent bi alayhi salaatu wassalaam j'ai fait tout pour le faire prisonnier moom nag bëgguloon lu dul rey ma ah ma far rey kon waa Abul Bakhtari ibn Hisham ak Abul Bakhtari di doomi Hisham ak al Aswad ibn Muttalib ibn Asad ñii ñépp boo demee ci boroom xilaas ñoom la doon ñoom la doon lim ñoom ñii ci ashaddu durran minal a'da abu lahabi yoo boo demee ci euh, bayit yooyu ñoom ñii la doon lim kàccoor Qurayshi yi mu ne wa Zam'at ibn al-Aswad Zam'a ibn al-Aswad nekkoon bàyyi kan sayyidatu sayyidatu ummu am na kenn ci soxnaa yeneen mi alayhi salaam koo xam ne kii moo doon bàyyam Sawda bint Zama yaay Sawda bint Zama voilà wal Walid ibn ak al Walid ibn di baayu kan mooy baayu kan Seydina Abu Sulaymaan Xaalid ibn al-Walid ibn al-Mughira al Walid ibn al mughira al ma dajale woon paawu Makka ya leen ak ngi jege si xalaat leen ci mbir yi eh, danger am na nit ñi ngi waaj a agsi te seydna muhammad sallallahu alayhi wasallam umpulewu ngeen li muy wax ci dëkk bi diineem bi bees jii bu ñu deful ndànk bu ñu deful attention tribu yi fi ñëw arab yi jóge fu ne ñëw di si bu ñu ko dégloo làmmiñam wu neex wii dina leen convaincre kon nag xalaat leen ci mbiram ñi naan saaxir la mu ne hé bu leen ma fontoo laa wax ginu ngeen maa xam lan mooy magie kii nii sori na loolu du njabarkat kaay min la waaye ma ne xool leen sha'ir la eh xool leen ba gaay wax lu ne après moom mu mujj <laughs> te gaay waxoon mu ne loolu c'est pas crédible mu mujj ci ci benn. Hmm? loolu moom mooy mooy mooy mooy li nga xam ne moo ci yéeme kon wal Walid ibn al-Mughira ak ponkalu kàccoor yi wa Abu Jahl ibn Hisham ak Abu Jahl ibn Hisham mi nga xam ne moom kenn dootu ko présenté ti ci kàccoorte waaw Abu Jahl Amr ibn Hisham Amr ibn Hisham Abu Jahl wa Abdullah ibn Abi Umayya mu ngi nii nag suñu waajaan yi moom bokkoon na ci gaaya noonu Abdullah ibn Abi Umayya mu ngi nii moom mii mu nga woon ca mbooloo ma daje woon wal Aas ibn Waa'il al Aas ibn Waa'il baayu kan Amr ibn al Aas baayu Amr ibn al Aas al Aas ibn Waa'il ak Nubay ak Munabbih ibn al Hajjaaj ñaar ñoom ñoom ñépp di doomu ku ñu al Hajjaaj ak Sahmiyaan boo kontu waa Bani Sahm wa Umayya ibn Xalaf ak Umayya ibn Xalaf kàccoor yu mag yaa ngoogoo aw man istama'a minhum ak ñeneen parmi tant d'autres ñi nga xam ne ñoo dajaloo woon bañ dajaloo woon nag fekk ba'da ghurubi shams fekk jant bi daal di soba pare paa dañuy convoquer waate quoi après inda zahril kaaba ci wetu kaaba gi lañ ne woon waaw wéeru ci kaaba gi toog noonu léegi ñu waxande seen biir ne ñenn ñu wax ñenn ñi ne ibasu ila muhammadin sallallahu alayhi fa kallimu ko woo yónnee leen ci sayyidina muhammad ñu wax moom daal di nag dàggeek moom waaw waaw ba ni nga xamante ne ni amaana yow ñu ñu ne nañ ko woolu ah ñu yónnee ci yonent bi alayhi salaatu dañuy def lu gaaw nag pour tënk ko sinon buñ ko naree topp affaire bi soo mooywul li nañu ëppal sax une heure léegi euh, ñu dem wax ko nag yónnee ndaw ci moom yonent bi alayhi salaatu salaam ñu fekk ko kër Makka wax ko ko ndaw li ne ko sangi Quraysh yi dañoo bëgg a gisee ak yow ñu nga ca Kaaba ga toog comme que yonent bi alayhi salaatu salaam dafa yàgg xër ci seenu tuub mu yaakaar ni ah paa de xam naa kon dañoo far buur yàlla far na leen gindi bañ gis na li may woote mooy digg mu yàkkanti waaw mu yàkkamti ndax dafa xëroon waaye ci seenu tuub te liñ ne woon ci griir daldi woon daldi woon koy met comme ne laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim comme noonu la bil mu'minina bil mu'minina mu yàkkamti moom alayhi salatu wassalam ñëw bi mu ñëwee payi waxuñu fa lu am solo quoi waaw naan ko dañoo yónnee ci yow te ñun de xamuñu wallahi la na'lamu rajulan min al-arabi adxala ala qawmihi mithla ma adxalna ala qawmi laqad shatamta al-aba wa 'adta ad-din wa shatamta al-aliha wa saffahta al-ahlam wa farraqta al-jama'a fama baqiya amrun fama baqiya amrun qabixun illa jitahu fi ma baynana wa baynak fa in kunta innama jita bi hada alxaditi tatlubu bihi maalan jamana laka min amwalina xatta takuna aktharana maala wa in kunta innama tatlubu bihi sharafa fiina fa naxnu nusawwiduka alayna waaw wa in kunta turiidu bihi mulkan mallaknaaka calaynaa wa in kaana alladii haadaa alladii ya'tiika ra'yan taraa qad ghalaba calayka wa kaanuu yas yusammuuna taabica min aljinni ra'yan ra'yan fa rubbamaa kaana daalik badalnaa amwaalanaa fi talabi tibbi laka xattaa nubri'aka min bali ñuy wax ñu ne ko ñun de dañoo yónni woon ci yow Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxoon naan nag bul yaakaar Quraysh naan la Seydina jamais ah jamais kii suñu moroomu doom képp la waaw am nay qualité nag waaye daal lii mu fi indi moom bon na bon goo xam ne ñu ne ko dañoo yónni woon ci yow bëgg waxtaan ak yow parce que kat ñun kilifaay Quraysh yii ñun masuñoo gis benn góor bu dugal ci ay ñoñam indi ci ay ñoñam benn góor ci arab yi ku dugal ci ay ñoñam lu mel ni yow li nga dugal ci say ñoñ li fi indi ndax kat yow li nga def rëy na de waay waay li nga def rëy waaye li nga def rëy li nga def rëy waay waay laqad shatamta ŋàññ nga suñu bàyyi nan nga leen mooy ba nga nee ñoom li ñu nekkoon dug njub ay waay gan ŋàññ moo gën a rëy googu waay laqad shatamtal aba ŋàññ nga suñu bàyyi de waay waay liñ masa nekk ñun ñii ñu fekk leen ci di leen jaamu nga ne loolu loolu laqad eh, yéen ak seen bàyyi li ngeen newoon li ngeen newoon jubut ay waay loolu lan moo ko gën a rëy lan moo gën rëy loolu ci ŋàññ laqad shatamta al aba ŋàññ nga suñu bàyyi wa'idta diin nga daldi ayibal suñu diine gi nga xam ne moom lañ leen fekkoon ñuy jaamu ñu koy donnante fii ci laa mag ci ci mag nga ne diine jii du diine du diine ndax inna diina inda allahi lislaam ay waaye nga ne lu dul lislaam du diine lii ñu nekk du diine kon nag wa'ibta diin wa aliha ngañ nga suñu yàlla yi ndax ngeen nee nga ñii ñii nii ñoom yëguñu sax li xew ñoo xam ne ñoom lañuy ñuy jaamu di leen diis ci ñuy soxla nga ñëw ne ñoom yëguñu sax la xaw ay dénk lañ kese ak ay matt yu ñu teg ay waay jile loolu loolu lan moo ko gën rëy ci ŋàññ wa safahtal ahlaam suñu xel yeeg yooyu yépp nga daldi koy doyadi waaw ndax kii jaamu yu mel nii xel yi mooy danga naan est-ce que fi koo xam ne ab système la topp gaa yi nag gis nga bu fi kenn foog ne xam nga lii boo koy dégg leegi dañ naan c'est vrai que lii nag dëgg la quoi gars yi comment ils peuvent adorer ay bantak yooyu moom vraiment vraiment ñun seen xel yi dafa gàttoon tamit quoi loo xam ne ñoom ñooy dem créer ji ko ñëw verni ko defar ko ba rafet non non non non non non non ñii daal ñii daal ñii daal ñii daal ñu réer nga non vraiment nag non non yi nag seen xel yi nag dañ laan la hé gis nga eh, eh, eh, yow miy wax loolu bu dee ne yow jàpp nga ni ay système jàpp ne par exemple yow bu dee na ngaa bokk ci ñi jàpp ne capitalisme moom c'est le modèle ultime ultime waaw la démocratie c'est le ultime bu ma masa xalaat ba nii moom c'est une valeur partagée par tout le monde ba moo tax ngeen koy imposer nit ñi fépp ci àddina bi comme ni ko nasaraan yi defee mooy tubaab yi laa ci jublu di ko imposer nit ñi même di ko importer même dans les chars bu ngeen nanguwul ci ci ci ci nii ñu bombarder leen ngeen nangu créer leen ay problèmes ne seen waa ji c'est un dictateur il faut il faut nag affaire bi ñu démocratiser mbir mi te nag loolu mooy bañ koy wax mooy waaja bu demee ba defatul lu leen neex bu demee ba puits pétrole yi wala yi nga xamante ni matière première yi gars yi doon ñëw di jël temps ay jamono mu ne fa mais loolu moom dérangé wu loon le fait que moom selon ñoom dictateur loon dérangé wu waaye comme que léegi waa ji commencé naa am fulla léegi nag bu boobaa lay déranger ñu ne kon nag waa ji il est devenu automatiquement il est devenu un paria waaw waa ji maintenant dafa nekk koo xamante ni c'est un despote il faut le il faut vous libérer de de de sa mainmise quoi bi mu leen teg léegi mooy yow mi gëm yooyu mais yàgg ñi wa ñoom lañu gëmoon dañ koo defoon ay bant teg ko di ko raaya ka jaamu mais yow sa yàlla yi nga jàpp mooy ab système nga ko def boo wax nit mën naa saaga wax lu ko neex boo waxee ñu ne il a le droit parce que liberté d'expression comme si liberté d'expression moom dafa nekk benn euh, yàlla joo xamante ne nii ju caaxaan ju ñu teg joo xam ne kenn waru koo toucher waaw loo wax ñu ne ah mais gars yi droit de caricaturer ah ay ça <laughs> liberté d'expression la démocratie exige exige loo xam ne kan moo créé la démocratie lu dul ne nit ñi ñoo ko def léegi loolu nag nga mën a taxawee naan ay la démocratie exige ci loo xamante ne yow yaa ko créer sa bopp gaa yi ko créer ah après nag ñu teg ko comme si mu nekk ay totem yoo xam ne kenn waru koo laal mais ñii itam parey la woon ku nekk la nga gëm rek ñoom ñi ñu gëmoon jàppoon nañ ne kenn waru koo cos kenn waru koo laal c'est normal pour ñoom it kenn waru ko woon a laal kenn waru ko woon a cof ñoom waa Quraysh moo tax ñu ne ko ah ba pare wa safahtal ahlam mooy boroom xel yi nga xam ne ñun ñi nga xam ne ci lii lañ ne nga jàpp ne suñu xalaat yi doxul dafa doyal waaw ndax xanaa kay boroom xel kay du nekk nag di jaamuy bant yow dañ naan la xanaa yow boroom xel kay du nekk di jaamuy système. mu tëj ko foo xamante ne nii waa ji da may muy saaga ay nit di leen wax yu tegginuwul fu ñu waxee rek yow nga génne amoo dara looy tontoo lu dul mais la mais eh, eh, am na ci droit il en a le droit parce que la démocratie garantit la liberté d'expression la liberté de caricaturer la liberté te loolu dañuy wax rek loolu ki wax noonu buñ jëloon Marianne bu dee ab tubaab la. symbole de la république bi ñuy wax wala nga jël drapeau France waa ji ko jëloon teg ko ci ginnaaw bi mais kooku dañ ko doon wër kenn neewul droit d'expression waaye kii parce que symbole mu nekk yooyu mooy bu dee affaire religion moom lu leen neex lañ ciy def quoi parce que yooyu moom mais boo laalee na ci symbole de la république nga ñàkke ko teggin selon ñoom tey nga am problème waaye dañ ko seet ci internet bi xaw ma fan la jël jël drapeau bi euh, teg ko ci ci ci ci ginnaaw bi waaw mais kooku kooku kooku mais tole la defoon tole la defoon jëlal drapeau France nga teg ko ji nga seet nga def ko ci internet bi mais yow yow xaw ma fan jour boobu yow kaso nga jëm dañ mais garde à vue nga jëm directement. mais léegi te lool ci ak ci ndax si c'est symbolique ça représente mais pourquoi léegi nga ne diw ñoom seen yonent yi ñu gëm bu leen neexee gars yi def lu leen neex parce que bon ils ont droit de caricaturer pourquoi sànq waxoo ne waa ji ci drapeau bi il a droit de caricaturer wala de kii liberté xaw ma de lan ak lan mais loolu la mooy ndax lan ndax ndax benn muul lañ nekk. comme nit ñi nekk woon ci seenu ci aliha yii ñuy nag aliha vingt-et-unième mais yële ñu ngi am ba léegi boo demay Inde ak yooyu am na ñoo xam ne koo gisee bouddhiste yi ngandum Bouddha boobu ñuy teg def ko ci ay feuilles en or defar ko muy ler moom lañuy jaamu sëgg ci suufam ak lu nekk mais bu dee occidentaux yi ñi mel ni ñoom léegi ñoom ab système lañ ko mujju def ab système lañ ko mujju def boo xam ne moom lañu teg kenn du ko laal utal ko ay journée yoo xam ne pour marquer les les plus beaux jours de la république ku fi profané dara wala nga wax ci loo war da wax wala nga def loo war da def ñu dugal la ndugg siin waaw tole lay def ñépp di di indi ñëw mais nag bu dee diine bu dee Seydina Isa lañ def seen yoon nawu ci ils en ont le droit Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa droit keneen ak keneen ils en droit kon loolu la waa Quraysh yi loolu la doon rek loolu la mu ne wa gaa yi ne ko wa faraqtal jamaa te tas nga suñu mbooloo tas nga leen yow daal pour gàttal Seydina Muhammad ñun waa Quraysh daal kilifaay Quraysh yi liñ lay wax mooy sallallahu fama baqiya amrun qabihun illaa jitahu fi ma baynana wa baynak ñu ne ko pour gàttal daal mooy yow daal gis nañ ne amul lu amul dara lu bon amul lu bon lu dul ne indi nga ko teg ko suñu digganteeg yow lu bon daal lu nit mën a xalaat lu ne rek indi nga ko seen diggante suñu digganteeg yow gars yi ne sont pas sincères quoi léegi nag ñu commencé doon ko marchander naan ko bu dee ne sa wax ji ngay wax naan alxuraan la yàllaa la yónni bu dee ne alal nga ci soxla ñun on est prêt dajaleel la alal ñun ñëpp ñu dajaleel la alal doo xam ne amul kenn ci Quraysh ko am lu toll noonu hatta takuna aktharana maalan ba ni ngay mujjee lekk ñu naan Seydina Muhammad le Richard de Quraish loolu nga bëgg mën nañ la ko defal on est bu dee ne ak kilifteef nga ci soxla ak càng ak sharafa nekk sang ci waa Quraish ñun ñépp grawul ñun pare nañ ngir def la nga nekk Sayyid Quraish grawul on n'est pas ça ne nous waaye. bu dee ne nguur nga ci bëgg nag malaknaaka alaynaa ñu daal di lay def nga daal di ñuy nekk suñu buur léegi loo xam ne amul woon Quraysh Quraysh xam nañ ni maliku Quraysh amul mais cette fois yi dinañ nangu def Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ibn Abdullah maliku Quraysh boo bëggee sax ñu defal la lool. ñu ne ko wa in kaana alladhi ya'tika rayyan bu dee nag li lay dikkal ab jinne la boo xam ne moo lay dikkal di la wax wax yi nga xam ne kenn xamul fu mu jóge bu dee ab jinne la lool garaawul mën nañu dajale suñu alal yi seetal la le plus grand médecin ki nga xam ne moo dàq faj yi fi jinne ba niñ lay tàqalee ak li nga xam ne mooy jinne joo jële léegi nag bi ñu waxee lool ñu toog yonent bi aleyhi salaatu salaam ne leen euh, man de awma ak lenn ak li ngeen ma wax nii yépp man ñëwuma di leen laaj alal wala sharafa fiikum wala almulka aleykum walakin allaha ba'athani ilaykum rasula wa anzala alayya kitaaban wa amarani an akuna lakum bashiran wa nadhira fa ballaghtukum risalati rabbi wa nasaxtu lakum fa in taqbalu minni maa ji'tukum bihi fa huwa hazzukum min fi dunya wal aaxira wa in tarudduhu alayya asbir li amri llah xatta yaxkuma allahu bayni wa baynakum laa yonent mi alayhi salaatu salaam ne man ñëwuma lii ngeen di wax nii yépp sori na ak li ngeen di wax man ñëwuma ngir di leen laaj alal alal taxumaa jóg alal taxumaa jóg de nekk sang ci seen biir taxumaa jóg nekk buur it taxumaa jóg waaye nag li am ba des mooy buur yàlla moo ma yónni ci yéen moo ma yebal ci yéen wàcc ci man téere boo xamante ne ni mu digal ma ma nekk pour yéen di leen bégal ak di leen xupp ma yegg nag ba mu ma ko defee ba mu ma ko yebalee digal ma loolu man nag jottali naa sama risaala gi ma jox mooy ba léegi lu ma ne ma wax leen ko naa leen ko wax laaye biir laaye biir naa leen tamit laaye biir naa leen tamit léegi nag bu ngeen ma nangulee sama laaye biir ak risaala gi li ma buur yàlla jox ah loolu de mooy seen cër ci àddina ak àllaaxira waaye nag bu ngeen ko delloowee bañ ma muñ muñ ci dogalu yàlla loolu la yàlla bëgg ba keram muy sama diggante gi xam nga nit ñi nag àddina bi yépp lii la mooy gis nga ku nekk ci dëgg nii nekk ci ci diine nii mooy de toute façon tuy dérange yow comme tuy dérange gars yi dañuy utiliser le bâton et gis nga buñ utiliser la carotte am na ñoo xam ne ñoom bâton la ñuy njëkk a dañuy ñëw dañ dañ naan kii il faut commencer par la répression comme ni ko waa def ñoom moom lañ tàmbali woon ah waaw newuñu fa moo tax Abu Jahl Abu Lahab ca saaxe tabban laka la ko waxoon ba muy njëkk a woote tos kare ñal na la yàlla nga alku tabban laka waaw loolu la njëkk a wax xam nga ne kooku moom négocié wul moom waaw gis nga ñuy jàpp ba l'islam bi gis nga ci kaw li mu wax sànk bi l'islam di siiw ci xabi ci xabil ci xabaa'il yi ci tribu Quraysh yi waa Quraysh di jàpp ñi ñu mën a jàpp di mbugal ñi ñu mën a mbugal ngir ñu génn ci bañ demee nag ba affaire yi xam nañ ne li ñu doxu ñu ne nañ utiliser la carotte daal di daal di eh, yebal ci yonent mi alayhi salaatu wa salaam mooy ne nag jullit bi tout le bés boo nekkee ci sa diine teg sa tànk fi yonent mi alayhi tegoon tànkam na la leer ne gars yi dinañ la fexe. bu ñu ay menaces jàllul dañuy fexe jaar ak yow kii les fibres sentimentales boo ko defee ñu naan la ñu lay ñu lay defal ay privilèges bëgg la defal ay privilèges. boo bëggee sax on te fait imam ratib comme ay jullit lañu mooy ne ñoom du ñu yéefee mais yow tu dérange waaw ndax le fait que bëgg bëgg a dund l'islam képp te dara bokku dara raxu ñoom loolu la nit ñu bari nangootul qaala allahu qaala rasulu sallallahu alayhi wa wax loolu moom la jullit am nañu bari ñoo xam ne dañ ay jullit ay jullit loolu lañ nangoo ndax iblis not na leen ak seen bakkan ak yooyu surtout ñi nga xam ne ñooy ñi yor nguur yeeg dirigeants yi ak ñi nga xam ne ñoo yor ndombo tànk yi ñooñu ngay gën a déranger nag yow ni ñuy def dañuy fexe dañuy fexe ngir di la amadoué gars yi lañ lay bëgg di amadoué. jaral na leen boo waxee ñu ne la boo bëggee léegi état bi wala boog dëkk bi suñu gox bi pare na ngir def la imam ratib mooy yow nga nekk imam bi gën a rëy jumaa ju mag yow lañ koy jox léegi yaa fay xutba yaa fay def lu ne yow comme que ci sa dugg nga ne woon mais la ngay def ak ña ngay jàngal vous déranger gars yi gars yi loolu dañ leen koo digal ngir man leen a canaliser te xam nañ ne buñ la buñ la xasee xëcc ci yooyu ba nga ñëw commencé nag di ronga par ndànk-ndànk di xëcc par ndànk-ndànk sa diine nag sa principe ya nga amoon nga xam ne ñoom ci seen bopp xam nañ ne dëgg la lii la l'islam di woote ndax mënuñ la weddi ndax yow li ngay wax ay xadiis la koy teg ay alxuraan yu leer ñoom nag comme que ñoom li ñu nekk kiiwul dañuy fexe di la am xëcc noonu waaw boo bëggee ñu def la imam ratib bu ko defee boo xasee doon nag yow nag tey problème mooy gars yi dañuy commencer nag réalité yi di la yëgal na nag réalité imam ratib lii la boo bëggee sax ñu ne la am nañ ministère boo xam ne affaire religieuse yi boo bëggee mën nañ la ko jox waaw boo bëggee ñu jox la loolu ah boo bëggee sax ñu ubbil la benn émission boo xam ne ci rajo bi rajo nationale bi walla rajo sàngam nga fay def ay ay ay sa dur sa dars yi nga ko fay def <laughs> mooy yu mel noonu nga mooy ci kaw nii da naan gaa yi ndekete yoo ndekete yoo gis nga yooyu lañ lay xëcc te gaa yi ku ne lañ koy def xam nga <laughs> moo moo tax contexte xam nga contexte bii bu waa Quraysh dañ naan ñoom ay yéefar lañu mais jullit ñi tamit nii lañuy def ndax keroog xoola xoola pour joxe exemple boo xam ne ñun ñëpp xam nañ ko bu ma ko waxee ñun ñëpp ñu xam ko muy euh, Cheikh Ahmadul Khadim radiyallahu anhu keroog bi ko gaa yi naan euh, euh, te mu koy nettalil boppam voilà mu koy nettalil boppam ci xaalu li yarkan mais ñooñ ay yéefar lañu ñi ko doon wax demal ci buntu ba ba waajuram génne àddina radiyallahu anhu gaa yi ne ko nag léegi di ngay def da ngay fexe bon euh, dem ci bunt ci buur yi ndax ku ñoom xamoon nañ kook yooyu ñoom Lat Joor ak gaa yooyu ak ñu mel noonu bu ko defee euh, nga am fa loo xamante ne nga di nga am ci loo mën a jàpp di fa am ay yoo xamante ne nii dina niñ ci mën a tenir ndax fii mu ne dina metti ci yow waaye mu bañ ndax xam nga ne gaa yi gis nga noonu lañ lay amaduwee mu ne moo tax moom la naan xaalu li yarkan li abwaabi salaatini taxut jawaïsa tughni kullama xiini fa qultu xasbi rabbi waktafaytu bihi wa lastu raadiya ghayra al ilmi wa diini waaw mu naan xaalu li yarkan gaa yi dañ mën a dañ maa woo ngir bëgg mooy loolu nag kilifa yi la koy wax loolu moom du ab waajoo xam ne yéen a maase wala koo xam ne yaa ko mag moo la koy wax kilifa yi ñoo la koy wax ndax moom ni doon dundee ak ni mu doon doxal mooy sunna rek da doon déranger moo tax gaa yi dañu foog ne mooy moom ni doon déranger ku fi dunde noonu léegi it même biir Sénégal tuy dérange li sëñ bi doon dunde ku ko fa dund tuy dérange gaa yi ne ko nag li ngay def dangay dem ci abwaabu salaatini ci buur yi ñoom xamoon nañ sa baay ak yu mel noonu neexoon nañoo moom bu ko defee yow taxus diñ fa amee jawaïsa ay kado di nga fa amee loo xam ne dina la dina tax nga woomal kullamaa xiini saa su ne ñàkk dootoo ko xam nee na ma ne leen fa qultu xasbiya rabbi man nag sama boroom doy na ma ko wax yan buur non non non ma ne xasbiya doy na ma rab rabbi sama boroom doy na ma waktafaytu bihi te moom moom laa doy loo ko wax non non man man buur yàlla doy na ma gaa yi gaa nag yooyu dañ naan waa ji nag dafa génn gaam mooy mooy yépp nii la rek yii nii moom moo fi masa am nii lañ lay fexee def nii lañ lay fexee def nee na ma ne ah xasbiya doy na ma rabbi waktafaytu bihi te doyloo naa ko de walastu raadiya xayral ilmi wa diini te man nag gërëmuma lu dul diine li nga xam ne mooy xam-xam ak diine daal mooy li ma ñor loolu nag mooy ku fi ku fi nekk xam-xam ak diine kese tuy dérange te li ci yéeme léegi moom suñu jamono jii li ci yéeme mooy ñi nga xam ne ñoom lañ naan ñoo waroon a yor diine ji ñooñu ñoo ñoo ñëw ngir wax ak yow ngir nga génn ci li nga nekk yàllallah yàllallah wallahi maa la ko wax mooy yenn ilimaan yi nga xam ne dañ leen di wax ñuy ñëw ci jigéen goo xam ne day muuru ñu ne ilimaan bi ñu woo ilimaan bi ngir mu wax ak moom ngir mu bàyyi muuraay gi wallahi loolu moom xew na Sénégal ak bari sax waaw xam naa léegi sax ginnaaw wàññeeku mais début bi c'était comme ça bi fi ibaadu yi ma la doon wax door a euh, euh, dundalaat affaire bi gars loolu lañ doon def de woo imam bi imam bi yàlla laa man moo tax xoolal moo tax képp ñun moom ñun moom sincèrement moo tax su ñu waxalee yàlla rek ñu waxalee yàlla rek xam ne ñun suñu réew mi yi suñu réew mee dangay waaru ngir ñu ñëw wax ndaw si ngir mu bàyyi muuraayam gi waaw yàlla loo yàlla loo kon mu ne gaay loolu lañ ma doon wax ñu naan ma <coughs> ma bañ anna anna ufawwidu ahwaali liman ajazu an xaali anfusihim ajzal masaakiini waay man man Bamba fii mu ne nan laay jële di jël sama mbir di ko wékk di ko yaakaar ci gaa yoo xamante ne ni <coughs> ñoom ci seen bopp xad ajazu waaw eh, ñoom dañoo dañoo lottu ci seeni seeni mbiru bopp gaa xam ne ñoom seeni mbiru bopp dañ cee lott mooy koo fi yaakaar yenn yaakaar yu rëy yi naan jàpp ne bu dul moom du moom mooy yow dangaa xamul rek budul moom say affaire yàqu mooy moom ci boppam bari na ay soxla yoo xam ne manu ci dara da cee lott waaw mu ne kon man man man nan man man man man man nan laay jële samay mbir hein di ko di ko gàll di ko wékk di ko yaakaar ci gaa yoo xam ne ñoom dañoo lott ci seeni mbiru bopp ndax koo mënalul ku mënalul boppam dara bu mënal keneen dara loolu il faut mu leer comme ajzal masaakiini ñi nga xam ne miskin yeeg pauvre yi ñu ñu ni ñu ni ñu amee incapacité di subvenir à leurs besoins à l'heure yi nga xam ne mooy seeni soxla man na laay demee koo xam ne même bu dee ne ay buur ngeen leen wax ñoom noonu lañ mel man ma ñëw ci ñoom di leen wax samay problème te ñoom ñu am gina incapable ngir faj seeni soxlaay boobu mooy walastu arju wala axsha siwa maliki li annahu jalla yughnini wa yunjini mu ne leen nag gis nga man nag yi awma yaakaar te ragaluma wala axsha te tiituma siwa maliki lu dul sama buur boor yàlla kepp laay yaakaar te moom laay tiit moom laay ragal ndax moom de jàlla màgg na yughnini mooy ki nga xam ne moo may woomal wa yunjini te moo may muccal bu ma nee ci problème ba ni mu mujje in kuntu ba may wax naan in kuntu za hazanin aw kuntu za qabla ar wa shiini bu ma nekkee in kuntu za hazanin koo xam ne damaa am tristesse njàqare aw kuntu za watarin wala ma amul soxla mais du ma fi nekk di dem ci buur yi wala ci keneen ak keneen ah. mooy yow miy déglu tamit a def <clears throat> def c'est pas que bee koy def ñun léegi suñu yoon newu ci non lii mooy jullit temps yi moom siiwul woon ah comme tey ni mu siiwee nii ah non non non non dafa ne woon kenn kuy dund diineem bi topp tànk yonent bi alayhi salaatu salaam bi nga xam ne ba ko waa dafa bay ne leen lii ngeen may wax soxlawuma lii ndax lii damaa taxul jóg li ma tax a jóg mooy li ma buur yàlla yónni ci yéen te loolu buur yàlla yónneen ci yéen mooy al ilmu ak ak diin mooy diine xam-xam moo tax mu ne man lool rek laa gërëm ku may kii daal nañu nekk ci loolu ku ko manul nag téyel sa bagage ak say neexal ak say poste ak say ministère ak say ambassadeur ak poste ambassadeur ak téyel ndax yooyu yëpp ay façon yuñ lay galgale la waxuñu nag nekk ci baaxul mais <clears throat> mooy da xool gaa yi la koy jox lan moo tax ñu la koy waaw voilà <coughs> mu ne man loolu bu ma dalee du ma dem ci ñi ah bu ma amee tristesse wala ma am soxla da'awtu dal ayni damay woo ki nga xam ne mooy borom ayn avant ra ak shin mooy borom arash moom laay woo mais du fi nekk di woo ay gaa yoo xamante ni nii sawaay ñoom a gina ñoom seen mbir bopp ci bopp <coughs> dañ cee lot dañ cee lot manuñ ci dara yonent bi aleyhi salaatu wa salaam ne gaa yi mooy ñaari contexte yaa ngo contexte bii nii <clears throat> nag naan contexte bii gaa yi yéefar la ñoon ma ne la même contexte boo xam ne gaa yi jullit lañ mooy comme suñu jamono ji mooy noonu ngay def il faut pas gaa yi di la jënd ci yooyu wala di la invité ci plateau télé yi surtout yenn émission yoo xam ne en tant que boroom xam-xam yow yow yow dem fa ci boppam moo xaraamoon ci yow émission yoo xam ne ay musique lañ koy ubbee moom la ñuy dangatee entre entre kii entre euh, pause yi ak yu mel noonu nga ne fa ñoo xam ne ñoo gën a sàggan ku ne nga ne fa naan dangay wax diine yow ci sa bopp amoo woon droit dem foofu amoo woon droit dem fa yàlla tere nag léegi ñu jël ci nag nga nekk koo xam ne yow yaa ciy wax émission boobu côté diine bi yaa koy res man moom Sénégal sincèrement sincèrement sincèrement sincèrement booy xool seen télé bi waxuma nga xool émission yi mais nga xool rek composition rek ñi ko composé rek yow yow yow yow yow lool ci boppam moo lay njëkk moo lay njëkk yéem yàlla allah yàlla allah yàlla allah yonent bi aleyhi salaatu salaam nag wax yii ci contexte koffaar yii ne leen ma ne seen yi ngeen fi wax yii yépp soxlawuma lool te taxumaa jóg <laughs> léegi nag paa yi na ko waa léegi yaa yow léegi comme que léegi yow d'accordoo ci liñ la proposé dara liñ la exposé nii d'accordoo ci dara gis nañ ne yëpp nga refusé yow xam nga ne ñun ñoo gën a dëkk gën néew ndox ci ré ci dëkk yi gin cee wa ashaddu ayshan minna wala ashaddu ayshan minna réew yi yàlla sàkk réew mu gën a naqari dund ñu ñoo ñoo garaw xam nga lii amul xoolal rek alladina baddalu ni'matallahi kufra buur yàlla li ñu defal waa Quraysh ni ñu mais ni ñu féetee kaw xabiila yi tiim yi wër foofu yëpp mais amul dara lu ñu koy faye ñu ne yonent bi aleyhi salaatu salaam bu dee ne dàkkooroo ci liñ la wax dara nanguwoo ci dara qad alimta annahu laysa min annaasi ahadun adyaqu baladan wala aqalla ma adyaqu baladan wala aqallu maalan wala aqalla maalan wala ashadda ayshan minna fa sallanaa rabbaka alladi ba'athaka bima ba'athaka bihi falyusayyir 'annaa haadihi aljibaal allatii falyusar falyusayyir 'annaa haadihi aljibaal allatii dayyaqta 'alaynaa allati dayaqat allati qad dayaqat alayna wal yabsut lana bilaadana wal yufajjir lana fiha anhaaran ka anhaari shaami wal iraaq wal yab'ath lana man madaa min aabaa'ina wal yakun fii man yab'ath lana minhum Qusay ibn Kilaab fa innahu kaana shaykhu sidqin fa nas'aluhum fa nas'aluhum amma taqul ahaqqun huwa aw baatil fa in sadaquuka wa sana'ta maa na sa'alnaaka sadaqnaaka wa arafnaa bihi manzilataka min Allah wa annahu ba'athaka rasulan kama taqul gaa yi ne ko nag léegi gis nga ba Quraysh gis nga yow comme que d'accord ci liñ lay wax nii léegi yow umpule wu ne ñoo gën a xatub dëkk ci dëkk yi gin ci néew la ndox ngin cee naqari la dund léegi nag dañuy dañ lay wax di la dagaan di la sàkku nga ñaan sa borom bi ne bi nga ne moo la yónni moo la yebal ci la yónni mais na pousse montagne yi boobu montagne yi wër Makka mel ni ku ko xatal nii mel ni di ko tànc mais na ko na élargir montagne yi bu ko defee Makka dootul xat ba pare nag wala yabsut la naa bilaadanaa mu mu tàllalal ñu suñu suñu kii bi Makka na na nekk loo xam ne terre plate lay doon mu bañ a nekk terre boo xam ne rocheuse ak montagneuse yii soxlawuñu ko te nañu ballalal jayiral ñu ay dex ak yi fleuve comme ni nga xam ne noonu la amee Sham ca ñoom Dij la ak Furaat comme nam amee Sham ak Iraq aywa le Furaat ak yooyu ni ñu mel ndox yi di daw ruisseaux yi loolu lañ bëgg mu defal te tamit ab ah, loolu boo paree ci loolu nañu génne léegi ñi nga xam ne ñoom ñoo génnoon àddina ci suñu bàyyi suñu maam yi nga xam ne ñoo faatu woon nañ leen dekkil te nag na bokk ci ñu muy dekkil ci ñooñu Qusay ibn Kilaab ndax moom nag di suñu maam di sa maam yawit moom shaykhu sidqin la dóoru dëgg la woon ñu laaj leen bu suñu maam yi kiiwee ñu laaj leen ne leen waa Muhammad mii sallallahu alayhi wasallam mais li muy wax dëgg la wala dëgg yàllaa ko yónni li buñ nee dëgg la si dëgg la te nga defal ñu dëgg la ñoom ñu ne dëgg la rek doyul mais nga defal ñu liñ la wax suñu dëkk bu xat bii na yaatu na ci ndox yi di daw fleuve yeeg marigots yi nañuy am gis nga boo defee loolu lépp nag di ci lañuy xame nag sa ne la ah yow nag ndeke am nga cër fa yàlla am nga fa place bu baax bu boobaa nag que ne dëgg dëgg moo la yónni bu ko defee nag ñu daal lay tuub ñu daal lay gëm bu boobaa yeneen bi yi salaatu salaam ne nag buur yàlla yónni ma ngeen lii quoi man damaa ñëw ngir ma jottali leen comme ni ma leen ko waxe léegi <coughs> mission bi mu ma kii bi mu ma yónni ci yéen bu ngeen ko d'accordé ma répété loat la loolu mooy seen cër ci àddina alaaxira bu ngeen ko delloowee nag ma muñ ci mbiru yàlla dogalu yàlla ba keramuy digg àtt diggante ak yéen léegi ah léegi ñu ne ko comme que defoo lii gis nañ ne defoo léegi nag dañu lay wax beneen affaire ñaanal sa boroom mu yónnee la benn malaaka boo xam ne mooy ñëw taxaw fii ne yow dëgg nga li ngay wax dëgg la ñu laaj ko ay question moom it waaw mu defal la ba pare nga ñaan sa boroom mu defal la ay aljana mooy ay jardin yu mag ay château wax ko suura nag ay château ay palais yu garaaw la lay defar ak defal la ay trésor yu bari nga am ko ci yoo xam ne min dahabin wa fidda ci or ak xaalis ba loo nga xam ne ci ngay woomale ba ni nga xam ne ci lañ lay gis ne yow moom bon <laughs> woomal nga waa euh, ba nga génn ci ci liñ la gis nga mel ci sa ñàkk yi nga nekk ndax yow fay naka taqumu bil aswaq yow gis nañ la ngay ngay roone ci ci ci marché yi quoi waaw di dem ci marché yi nga fi nekke na la defal yooyu nag ba nga génn ci yooy bu ko defee ñu xam ne yow euh, wax dëgg yàlla euh, euh, mat nga yow nag yàllaa la yónni ñu gis bu boobaa sa ngëneel ci suñu kaw ak sa place bi nga amee fa sa boroom ñu xam ne bu boobaa nag ñu xam ne yonent nga comme ni nga koy wax xam nga bari na nit ñu bari nag gis nga léegi àddina bi la waaja doon wax ra'aytul maala eh, annaasa qad maalu ila man indahu maalun nit ñi gis naa leen ñuy jéng jëm ci borom alal yi mooy ne bari na ñoo xam ne fi ñuy fi li ñuy natte li ñuy natte ndax nit baax na mooy ndax am na alal gis nga boo ñàkkee loo am am xam-xam-xam-xam bu conférence yi nga xam ne ñu ñu dara jaal ñaa fay ne kenn du la fa woo boo fa ñëwee yaa fa ñëwal sa bopp mais boo amee xam-xam ba pare bari alal nag ah bu boobaa nag gaa yi dañ lay topp nga foog ne xam-xam bee tax ndeke alal ji la ndax yow sa kër booy jàngale ah sa ay say reer dafa neex de te dëkk bi dañoo ñàkk say añ dafa neex léeg-léeg sax gaa yi deseeroo pom yoo xamante ne nii dëkk bi kenn amu ko fi wala ñu ko fi am bariwul sa kër di fees nga foog ne sa durusee tax sa dars am solo ndekete yoo dara sa kër a neex képp la waaw ñu naan daayira sàngam mu bari nit lool ndekete dara bari nit gi daa fekk bernde yaa neex bu bernde yi neexul woon gaay bi ñu ñëw waaw te lool nag seet ko fu bari ah, affaire yi léegi mooy nit ñi lu alal nekkul newuñu fa xam-xamu kese liñ naan xam-xamu kese taxawu la dem fenn kenn fenn fenn il faut mu ànd ak poche bu diis ngay man a niinal gaay waaw bu ñu xawee kii sax nga paye benn mbir moo xam ne waaw gaay yi xam ne fii baax naa ñëw yow nag <laughs> booy boroom xam-xam bu deful attention day foog ne gaa yi dañoo xër ci mbir yi ci xam-xam ndekete yoo xobbet xobbet yi ñu fiy jële ak dund gu neex gi loolu la ci lool la ñu xër wal iyaadu billah ndax nit ñi alal lañuy gis ñoo tax ñu ne ko boo amee yii yëpp nekk koo xam ne boroom château nga ay boroom alal nga yor loolu lépp ba nga xam ne léegi dooroo soxla di dem ci marché yi di di di nduggee ka di jaay di def ni comme ñun bu boobaa nag ñu xam ne nag yow nag am nga am nga dayo fa buur yàlla ñu xam sa ngëneel fa buur yàlla bu ko defee nag ñu dool lay topp yonent mi aleyhi salaatu salaam ne lii ngeen fi wax nii <clears throat> ne leen ngeen fi wax lii ah yonent bi aleyhi salaatu salaam ne lii de ilallah ci buur yàlla la nekk inshaa an yafalu bikum fa'al bu ko neexee mu def non non <clears throat> euh, mu ne leen ma ana bi fa'il non non man defuma wa ma ana billadi yasalu rabbahu hada man man man lii ngeen wax duma ko def ay ñaan buur yàlla defal may château yooyu duma ko def te man sallallahu alayhi la wa ma bu'ithu ilaykum bi hada ma ami kii ami yoo xam ne mel ni koo xam ne dafa ñëw ngir góondi leen ngir ngeen kii affaire alal man du man man loolu taxul loolu yónni wuñ loolu taxul ñu yónni buur yàlla daal ma répété laal dama yónni ba'athani bashiran wa nadhira waaw ma nekk koo xam ne dama leen di bégal dama leen di xub waaw waxaat leen lam leen waxoon gars yi na ko nag léegi comme que lii la fa aspecti sama alayna kisafan kama za'amta anna rabbaka insha'a fa'al fa inna la nu'minu illa an taf'al ñu ne ko nag eh, kon nag xoolal ñun daal kilifa Quraysh yi lii lañ lay wax gis nga léegi kon digalal sa borom mu wàcce mbugal ci kaw asamaan dal suñu kaw comme ni ñu koy waxee ne bu ko neexee def na ko def mais na ko def parce que ñun nag gis nga nag duñ la gëm fenn fekk defoo lii ñu la wax buur yonent mi alei satu ne daalika illallah loolu ci buur yàlla la ne inshaa an yafalu bikum faal bu ko neexee mu mbugal ne loolu comme loolu mu def <laughs> moom mooy def lu ko neex waaw léegi ci lañ ko doon waxee après ne ko yow xanaa sa boroom yëgul woon ne eh, dinga nga dajeek ñun di ñëw toog ak ñun fii wax ak ñun ñu laaj la yii bu ko defee moom mu mu avant la koy laaj sax mu defoon ko mu wax la li nga xam ne ñun moom lañuy waajal ah ndax ñun nangu duñ la nangu liñ fi indi te sax wax nañ ñu ne benn waay bu nekk yamaama moo lay jàngal yi quoi boo xam ne yuqaalu lahu rahmaan <laughs> benn waay boo xam ne yamaama gis nga rumeur ni mu yàggee saa yi benn jinne moo nekk sëriñam quoi boo xam ne moom lañ naan <laughs> diw wala benn waaye koy xamal lii c'est que ndax gaa yi xam nga boo bokkee nit ngeen ngeen bokk fu ngeen juddoo ngeen màggandoo ngeen kii ci milieu boo xam ne moom gisul bon rek euh, yow lan nga war a def ba am fi xam-xam boo xam ne ñoom ñi ci des xamuñu ko naan saay boobu mooy lay jinne lay gis de ay jinne lay gis saay xam-xam bi fan la ko mën a jële te ñun ñëpp nekkoon fii gars yi ne ko ñun nag yote nañu ko ne yow benn waay sax bu nekk yamaama bu ñu naan rahman moo lay wax affaire wa inna wallahi la nu'minu bir rahmani abada ñun nag <laughs> duñu gëm rahman moomu mukk lim lay wax su léegi nag biñ waxee ba pare yonent mi alayhi salaatu salaam daal di jóg bi muy jóg nag ci la Abdallah ibn Umayya ibn Abi Umayya muy jóg wa qaama fa lamma qaalu dhalika li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam qaama anhum wa qaama ma'ahu Abdallah ibn Abi Umayya ibn al-Mughira ibn Abdillah ibn Amr ibn Makhzum ibn Umar ibn Makhzum wa huwa ibnu ammatihi fa huwa li Aatika bint Abdil Muttalib fa qaala lahu bi yeneen ci malay saa saam jógee nag boo xam ne ñii lam yaakaaroon te bañ ko ne kaay muy paawu Quraysh mu yàkkamti finalement daal mu xam ne ñii daal duñu gëm quoi affaire bi triste ci moom nag mu jóg moom alay saam di dem euh, mu jóg di dem léegi nag bi mu demee noonu muy dem bàyyi fa paa yi ci kaaba gi di dem di ñibbi këram moom alayhi salaatu wasalaam Abdallah ibn Abi Umayya bii nga xam ne moom la ñuy gis nii daal di jóg moom nga wax nañ ne sànq mu ngi woon ci paa yi ci ñoom Abu Jahl ak ñoom Shayba topp yonent mi alayhi salaatu wasalaam <clears throat> te moom nga am doomu bàyyi texu yonent bi alayhi salaatu wasalaam doomu bàjjanam la Atika bint Abdul Muttalib moo ko jur waaw bàjjanu direct bu yonent mi alayhi salaatu salaam moo jur Abdallah bi côté yaayam euh, mu ne yonent mi alayhi salaatu salaam yaa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam arada alayka qawmuka maa aradu falam taqbilhum falam taqbalhum minhum summa sa'aluuka li anfusihim umuuran liya'rifuu bihaa manzilataka min Allah kamaa taquul wa yusaddiquuka wa yatba'uuka falam tafal tumma sa'aluuka an ta'xuda li nafsika maa ya'rifuuna bihi fadlaka alayhim wa manzilataka min allah falam tafal tumma sa'aluuka an tumma sa'aluuka <clears throat> an ta'jala lahum ba'da maa tuxawwifuhum bihi min al'adaabi falam tafal fa wallahi laa uuminu bika abadan xatta tattaxida ila lsamaai sullamaa summa tarqaa bihi wa ana anzuru ilayka xatta tatiyaha summa tatii maaka arbaatu min almalaaikati yashhaduuna laka annaka kama taqul wa aymullah law fa'alta dhalika ma dhanantu anni usaddiquka thumma insarafa an rasulillah sallallahu alayhi wa sallam Allahu akbar Abdallah ibn Abi Umayya moom yàgg naa defi tuuxi doonu moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam comme niñ koy gisee ci kanam mu ñëw na yonent bi alayhi salaatu salaam dab ko na ko yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye yow de sa ñoñ ñi daal dinañ lay gaaral proposer la exposer la liñ la exposer ci liñ la wax comme sànk liñ la ko wax nanguwoo ci dara ñu laaj la lay laaj ngir ñoom defoo ci dara ngir ñu xame ci yow sa dayo fa buur yàlla nga bañ waaw ginnaaw bi ñu laaj la ngir sa bopp yow yoo xam ne boo ko amee dinañ ci xame ne yow kat a ah, kon de buur yàlla yow ku am dayo nga fa buur yàlla bu ko defee ñu daal lay gëm defoo ko finalement ñu ne la léegi comme que noonu la demee mbugal mi nga ñuy tiitale mi nga leen tiitale nanga leen ko dóor léegi ñu gis na mbugal mi wàcc léegi defoo fa wallahi laa uminu bika abadan maa ngi wàcc yàlla man abdallah ibn abi umayya bi sa doomi bàjjen yëgal ne man wallahi wat naa ko ci buur yàlla duma la gëm mukk mukk mukk mukk mukk ba faw duma la gëm xanaa xatta ba ker xanaa tattaxila ila samaa'i sulaman ba ni ngay jële ab échelle ma gis nga yéeg ci asamaan si ak benn échelle ba yéeg man ma xool wa an anduru ilayka ba ni ngay dugge ci biir asamaan si te boo fa duggee kepp dugg ma gis la ba nga dugg du doy mais boo duggee ci asamaan si nga génnaat booy wàccaat ñëwaat ànd ak ñeenti malaaka yoo xam ne bu ñëwee doyul ñu nekk ñeenti malaaka kepp ñëw taxaw de non <clears throat> yashhadu laka an naka kama yoo xam ne bu ñu wàccee dañuy wax man may dégg man Abdallah ibn Abi Umayya kënee yow mi dëgg nga comme ni nga koy waxee ne yàllaa la yónni mu ne ko sax wa aymullah maa ngi wàcc yàlla man Abdallah ibn Umayya foog naa ne sax law fa'alta dhalika ma dhanantu anni usaddiq malgré tout ça même boo defoon li ma la wax lii échelle yéeg ba ci asamaan si ànd ak ñeenti malaaka ñu ñëw ne la dëgg nga sax man yaakaar naa ne man Abdallah ibn Umayya yeneen timaale yi saar daal di dellu triste affaire bi njàqare dugg ko ci li nga xam ne moom la ñoom ñi waa Quraysh def gis moom yàgg naa def <coughs> te moom mu wax boo fàttale bi nga xam ne ci la Abu Taalib di génn àddina xam nijaayam la ndax Abu Taalib Abu Taalib frère yaayam la xadiisu seydina imaamul buxaari ci baabu qissati abi taalib ci kitaabu manaaqibil ansaar boo fàttale ko foofu yonent bi aleyhi salaatu wasalaam seydina imaamul buxaari dane woon xaddatanaa mahmuud qaala xaddatanaa abdurrazaaq qaala axbaranaa ma'mar an zuhri an ibnil musayyib an abiihi annahu anna abaa taalib lammaa xadaratul wafaat imaam al-Buxaari yi danoon xaddasanaa nettali nañu <coughs> Mahmuud si sama sëriñ Mahmuud qaala mu ne xaddasanaa nettali nañu Abdurrazaaq ni imaam Abdurrazaaq as-San'aani qaala mu ne axbaranaa nettali nañu Ma'mar Ma'mar ibn Raashid an az-Zuhri mu jële ci imaam az-Zuhri <coughs> imaam az-Zuhri imaam Muhammad ibn Shihaab az-Zuhri Mahmuud bale mooy Mahmuud ibn Ghaylaan waaw léegi moom mu jële kon imaam az-Zuhri an ibn al-Musayyib mu jële ci sëriñam imaam euh, ki euh, Sa'id ibn al-Musayyib Sa'id ibn al-Musayyib an abiihi mu jële ci baayam di al-Musayyib ibn Hazn voilà Musayyib ibn Hazn a ibn Abi Wahb muy Musayyib ibn Hazn ah léegi <clears throat> moom mu ne moom mu bokk ci kam ibn abi wahb al maxzumi ci waa koju waa banu maxzum mu ne abu taalib mooy baayu sa'id ibn musayyib baayam ci ñii la bokkoon ci waa banu maxzum léegi mu ne ci num tudd <clears throat> bi nga xam ne abu taalib xadaratul wafaat dafa nekk ci ci ci jamono yi muy génn àddina ces derniers instants pour génn àddina mu ne daxala alayhi nabiyu sallallahu alayhi wa sallam abu jahlin mu ne yonent bi alayhi salaatu dafa ñëw ci abu taalib fekk abu jahlin ces derniers instants ci lalu faatoo mu fekk ca biir abu jahlin nekk fa côté abu taalib ci côté lal di toog fa qaala yonent bi dugg si ñëw ne xam na ne kii léegi mu faatu mu ne ko ay am qul laa ilaha illa allah kalimatan uxaaju laka biha eh, <clears throat> am eh, waxal benn baat rek benn baat qul waxal laa ilaha illa allah waxal laa ilaha illa allah waxal loolu kalimatan muy benn baat boo xam ne moom bu ma demee ca sama kanamu borom le man sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam ci laa lay mën a plaider waaw xam na ne masu koo gëm malgré ko defal lu baax lépp yonent ma sallallahu alayhi wasallam xam na ne ah Abu Taalib malgré tout yu baax yim def yëpp duggagul ci lislaam de te ku génn àddina te nekkoo jullit safara ngay teere yonent bi aleyhi salaatu salaam nag surtout affaire bi dikkal la révélation bi te kii message bi dikkal la gëmoo yonent bi aleyhi salaatu salaam ni ko kon waxal laa ilaaha illallaah sama yow sama bàyta baat boo xam ne dinaa la ci mën a plaider fa buur yàlla fa qaala Abu Jahlin Abu Jahlin mi nekk ci wet gi wa Abdullah ibn Abi Umayya ak Abdullah ibn Abi Umayya bi moo Abu Jahl ñoo newoon ci côté Abu Taalib yonent ma saab-saab ñëw fekk leen fa ne leen bi mu waxee bàyyi xam loolu Abu Taalib ngir mu wax laa ilaha illa allah bala muy génn àddina ni Abu Ta Abu Jahl ne ko ak Abdullah ibn Abu Umayya ne Abu Taalib yaa Aba Taalib targhabu an millati Abdil Muttalib ñu ne ko ah Abu Taalib yow loo nar di topp waxu kii waxu ngone si kii say Muhammad mii ngay topp bàyyi fi diine yow daal da ngaa bëgg léegi daal gënale diine Abdul Muttalib sa bàyyi mi nga xam ne ci la faatu ay maamam faatu ci ay baayam ak i maamam nga bëgg ko bàyyi di topp diine yoo xam ne kii moo ko fi indi hein mu ne falam yazaalaa bi yukallimaanihi xatta qaala aaxira shay'in kallamahum bihi ala millati abdil muttalib waaye gars yi mayuñ ko sax xam nañ ne eh, kii bu ñu deful attention bu ñu jouéwul suñu rôle ñii ñoom baasaahuma wallahi baasaahuma iblis abu lahab abu jahlin bopp ak abdallah ibn abi umayya jamono jii nii iblis leen yebal ndax ñu ngi koy jouer rôle boo xam ndax Iblis moom li mu jàpp ne ci lay gañee mooy li mu waxoon dinaa leen réeral wallahi dinaa leen réeral dinaa toog sa yoon wi di siraatal mustaqim dinaa ji ferenkolaay ku ci na rek jaar ma dévier ko loolu mooy mission moom moom nit ki na dee rek nekk yéeféer bañ a gëm yàlla moom loolu moom li ci jubilé moom Iblis ndax xam na ne moo koy wéttali safara gaa yi dañu topp Abu Taalib di yëy nopp bi naan ko yow da nga fee nar a bàyyi sa diine bàyyi ji di topp diine ju bees ba Abu Taalib finalement li mujjee wax laata muy génn àddina mooy noo ne leen nag yëg ne ci yoonu Abu Abdul Muttalib sama bàyyi ci laay ne voilà ba ni xadiis bi jeexoon ma Abdullah ibn Abi Umayya bii la woon day sànn <laughs> malgré tout ça buur yàlla def na mu daal di gindeeku waaw avant fatxu Makka kon yonent bi aleyhi salaatu salaam comme l'imam Ibn Sa'd wax mu ngi dajeeg moom fi nga xamante ne mooy bi Niqil Uqab moom ak Abu Sufyaan doomu nijaayam di al-Haaris ibn Abdil Muttalib ñuy tuubi yonent bi aleyhi salaatu salaam gis nga nee ne yéen duma leen nangu comme ni ñu ko gisoon ci tarjama Seydina Abd Abu Sufyaan dafa bañoon ne yii moom bi yaay Ummu Salama mi nga xam ne mooy frère mooy sœur ci la jaar ngir wax yonent mi aleyhi salaam euh, ngir ñu man man leen a may audience yonent mi aleyhi salaatu wa salaam ne leen ne kooku soxlaw ma leen kantaa sama doomu bàytix bi di Abu Sufyaan moom dafa xotti sama der la yàq ci poemam yi mu na def amma ibnu ammati nag sama doomu bàytix bi nag sama doomu bàjjen bi di Atika bint Abdul Muttalib sama doom muy Abdullah ibn Abi Umayya fa huwa alladhi bi makka maa qaal moo ma waxoon makka lam ma waxoon mooy lii ñu gis léegi ci riwaay imaam misaaf bi këne woon ne ko duñu la gëm lu dul nga jël ab échelle yéeg ci kaw asamaan si nga dem boo fa demee may gis nga wàcc kat malaaka yoo xam ne buñ ñëwee du doy ñu ne la yow hee yow yonent nga te malgré tout ça yaakaar naa ne wa aymullah wat naa ci yàlla man Abdullah ibn Abi Umayya këne même buñ defoon lool jàpp naa ne man duma la gëm yoo tax yonent mi alei satu salaam nag ne aw yaa Ummu Salama moom sa frère bi moo ma waxoon lam ma waxoon ci Makka mooy liñ gisoon sànq waaye finalement yonent mi alei satu salaam daal dina leen accueillir recevoir ba ne ñuy tuube ñoom Abu Sufyaan ak Abdallah ibn Abi Umayya di doomi Zaadu Rakb di sœur di yaay Ummu Salama moom nag keroog après loolu Euh, noonu lañ ànd après ñu dem fatxu Makka comme que fa la yonent bi aleyhi salaatu salaam doon dem ñu dajeek moom ci yoon bi ba ñu àggee après fekke na Xunayn ak Taïf Xunayn ndax après Xunayn moo jiitu Taïf mais yooyu yëpp presque ci même kii mooy ay succession la fatxu Makka ak ay Awtaas yooyu yëpp dinañ leen gis insha allah léegi yaa Ummu Salama dana wax ci mu ngi xadiis mu ngi saxiixayni mu ne dafa dégg yonent mi aleyhi dafa dégg kii euh, Abdallah dafa dégg benn benn muxannaf mooy koo xam ne ci biti nii dañ koy wax nguunu ngaana nit koo xamante ne nii moom góor la nii mais presque ay ay ay ay ay kiiwu jigéen lay yor buy wax bu waxee da ngay ni jigéen la ay kii wu manière jigéen la yor loolu nit ki mën na koo judduwaale bu dee nit ki noonu la judduwaale loolu ñaañ amu ci mais day fexe le tout di ngir mu deñ moo góor lay doon mais presque yëf yi bu waxee sax da naan jigéen la buy dox buy dox buy wax buy kii yépp da naan kii jigéen la mais li bon nag mooy nit ki ñëw nekk góoru perek bi jéem a def lool mooy comme ni ko traverti di defe lool moom moo xaraam mu fekk fa benn waay boo xam ne hayit lañ am nañu ne hayit lu tudd hayit léegi moom mu ne waa ji naan Abdallah ibn Abi Umayya fekk yaay Ummu Salama da nekk ci ñoom yonent bi alei satu salaam jàppoon ne kii xamul ci affaire ghayru ulil irba yooyu alxuraan di wax nga xam ne ñi nga xam ne euh, ñoom tollooguñ fu ñuy amee xem neen ci jigéen ak yooyu wala ñoom weesu nañ yooyu ñooñu yenn Euh, euh, muuraay yeeg yenn euh, protection yi jigéen yi am entre ñeneen yi étrangers yi ñoom dañ leen koy wàññil nee na mu fekk ko kër yaay um ci yaay Ummu Salama pas këram mais ñi ndax ñu ngi woon doon dem taay doon dem Makka après ak Taayif ak yooyu nee na yeneen tubaab yi sax saam dégg waa ji waajooju Muxannis Muxannas dañ naan Muxannas di wax Muxannis di wax naan naan Abdallah ibn Abi Umayya naan ko naan ko in fatahallahu aleykum taifa gadan fa aleyka bimnati Ghaylan naan ko bu buur yàlla defee ngeen ubbi taaif suba de hmm? maa ngi lay dénk doomi Ghaylan de Ghaylan bint Ghaylan ibn Salama eh, ndax <coughs> ndax lan eh, ndax li tax mu doon wax loolu ndax nee na mooy waa ji mooy wane ne waaju garaaw la moom mi naan ka abdallah ara'ayta in fataha allahu in fataha allahu alaykum at-ta'ifa ghadan fa alayka bibnati fa innaha tuqbilu bi arba'in wa tudbiru bi thaman fekk mu ne abdallah naan ko ibn abi umayya naan ko bu buur yàlla defee ngeen ubbi suba taif ndax waa hawazin bañ dawee dañoo dem taif après bon loolu insha allah dinañ ñëw ci yooyu buñ ci accès léegi eh, maa ngi lay dénk na fexe ba prisonnières yi moom na nga ci jàpp ki nga xam ne na nga fexe ba doomi Ghaylaan bu jigéen ñi moom kooku moom na nekk na na nga ko na nga ko na nga ko na jël moom waaw doomu Ghaylaan moom bu mu la rëcc de ndax dafa nekk koo xam ne ku taaru la ku yàlla may jëmm la ku jigéen la koo xam ne naan ku mel lu ci gàttal ku koo xamante ni nii wuuwi kooku moom bi yeboo moom na bi muy wax lool mu dugg rek dégg wax lool jàppoon na ne xamu ne laa yadxulanna ala haula'i aleyku mooy hëyit moom ak ñu mel ni moom surtout hiit mi moom xam nañ ne kon mbirum léegi mu ne léegi bu mu duggati ci yéen mooy allègement bañ defoon ci ay mbirum amatul après sax ne nañ da koo exilé ci biti Médina noonu fa la ne woon après de <coughs> fa la ko kii woon ndax kii deketees yooyu yëpp seetlu na ko ci te jàppoon nañ la yooyu daal di mu koy xam moom ki nga xam ne mooy Muxannas boobu di hiit hiit voilà hit hit hit Abdallah ibn Abi Umayya nag keroog ci Taayif foofu bi ñu nga xam ne xisaaru Taayif bi ñu euh, siégé assiégé ndax julli ñi dañoo dem assiégé fi nga xam ne mooy Taayif fa la génne àddina moom Seydina Abdallah ibn Abi Umayya